amma ba'd fa yaqulu al-imaamu hujjatu al-islaam abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wassalaam fi lbaabi arraabi'i wathalaathiin ba'da al-mi'atayn wa anhu radiya allahu anhu annahu qaala jaa'a naasun ilaa nnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam an ib'ath ma'anaa rijaalan yu'allimuuna al-qur'aana was-sunnah fa ba'atha ilayhim sab'iina rajulan mina al-ansaari radiyallaahu anhum yuqaalu lahum al-qurraa' fiihim xaali haram yaqra'uuna al-qur'aana wa yatadaarasuunahu bil-layli yata'allamuun wa kaanuu bin-nahaari yajii'uuna bil-maa'i fa yada'uunahu fil-masjid wa yahtatibuuna fa yabiicuunahu wa yashtaruuna bihi ttacaama li ahli ssuffati wa lilfuqaraa fa bacasahum nnabiyyu sallallahu alayhi wa sallam facaraduu lahum faqataluuhum qabla an yablughuu lmakaan faqaaluu allahumma balligh cannaa nabiyyanaa annaa qad laqiinaaka faradiinaa canka wa radiita cannaa wa ataa rajulun haraaman wa ataa rajulun haraaman xaala anasin min xalfihi fatacanahu birumhin hattaa anfadahu faqaala haram radiyallaahu canhu فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا متفق عليه wa haaza lafzu muslimin rahimahullahu ta'aala an walillahi alhamdu wal minna al imaamu al-haafidu an-Nawawiyu Abu Zakariya Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullah moo dil ñu hadiis bi ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bii ñu génn xadiis Seydina Anas ba léegi mu doon xadiis mille trois cent quatorze mu ne woon non mille trois cent quinze wa an anasin radiyallahu anhu annahu qaal intalaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu radiyallahu anhum anhum hatta sabaqu almushrikina ila badr walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko waxe woon al imam teg ci xadis mille trois cent seize di wax ci loo xam ne sariya la liñ génn moo doon ghazwatu badrin euh, badru qitaalin muy badar bi nga xam ne moo amoon xare sinon badar du benn badar waaw badrinul ula badrul qitaal ak badru badrunil maw'id ñetti badar moo am ñetti xare badar ñaar yi jiitu mooy bi jiitu bi mujj boobu laale amul waaye bi ci digg bi nag muy badru qitaalin moom lañ gisoon bi weesu walillahi alhamdu wal minna tey al mu di hadis mille trois cent seize mu ne wa anhu mu ngi koy jële ci sahaaba mi jëloon hadis biñ génnoon muy saydna anas ibn malik xadimu rasulillah alayhi salatu wassalam annahu qaala nee jaa naasun mu ne jaa dikk na naasun ay nit dafa am ay nit yoo xam ne dañu ne joox ñoom jóge ne ñoom waaw léegi buñ dikkee kon lañ dikkal ila nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa léegi ñu ne biñ ñëwee ñu ne anibas maana rijala yonent bi saa saam dañ la doon ñaan nga yebal mu ànd ak ñun ay góor yoo xam ne comme que ñun dañoo tuub yuallimuuna alqur'ana wa sunna ñu ñuy jàngal sa alqur'an ak sunna bi ngay jàngale sa yoon bi sa tërëlin bi sa sunna ñu ñu koy jàngal waaw fa ba'atha ilayhim sab'ina rajula yonent lay saat saam yónnee leen eh, li nga xam ne mooy soixante-dix góor min al ansaar ci wàll ansaar ay góor yàlla yoo xam ne nag yuqaalu lahum ñoom dañ leen doon woowe ci biir saxaaba yi alquraan jàngatu alquraan yu magi mu ne fiihim bokk na ci ñooñee xaal yi bokk na ci ñoom ñooñee xaal yi li nga xamante ne nii mooy sama najaay man mooy euh, parce que waaw najaayam di xaram xaram la tuddoon mooy xaram ibn milhaan parce que yaay sayna anas mooy ummu sulaym bint milhaana benn frère am nag bu tuddoon xaram bokkoon na ci ñoom muy Haram bint Ibn Ibn Milhan moo doon nijaayam eh, yaqra'una al-Qur'aan ñu doon jàng al-Qur'aan wa yatadaarasuunahu lii moo doon seen mbir di ko jàngante seen biir di ci dimbali wante bil li ci guddi yata'allamuun waaw di ko jàng di ko jàngat wa kaanu binnahaari lool lañ doon liggéey loolu lañ doon def ci guddi wa binnahaari wa kaanu binnahaari yaji'uuna bu bëccëg jotee dañuy dem uti ndox te xamoon nañ la ndox kaanal maa'u azizan ndox dafa newoon lu jafe foofee ca seen gox yooyee waaye dinañ fexe uti ndox fa yada'unahu fil masjid ñu daal di koy teg ci jàkkaay yonent way saab saab ndox mu sell pour ñuy jàpp waaye tamit ñi nga xam ne bëgg nañoo naan mar nañu te foofu ni muy tànge ñu man loo xam ne lu ñuy naan la allahu akbar fa yada'unahu fil masjid wa yahtatibuuna du lool rek lañuy def uti ndox kese waaye dañuy nekk ñoo xamante ne nii yahtasibuun yahtasibuuna dañuy nekk ñi nga xamante ne nii mooy dañuy dañuy dañuy dañuy euh, taxani uti ay matt fa yabi'unahu bu ñu ko wutee ñëw jaay ko ci dëkk bi wa yashtaruuna bihi ta'aama après ñu daal di ciy jënd ñam pour ñan li ahli suffa ngir ñooñu nga xam ne ñoo ñu defaroon mbaar ci ginnaaw gàc jàkkaay yonent way saa salaam muy way ñàkk jullit ñi te ñu ci gën siiw muy ñoom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ak ñooñee eh, léegi mu ne walil fuqara waaye du yoon ñoom ñëpp ak waaye ñàkk dëkk bi Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam moo am na riwaay boo xam imaam Anas nee dañ doon waajal tamit léegi-léeg ñu jëloon ab gàtt defar ko waajal ko daal di koy yóbbu foofee ngir nit ñi man cee mos way ñàkk ni fa ba'athahum léegi lii ñoom lañ doon def xam nga ne ñuy seen seen liggéey yéeme na te màgg fa ba'athahum an-nabiyyu yonent bay saa daal di leen yebal nag ah, sallallahu alayhi wa ilayhim ca yi nga xam ne ñoo ñëw ne ko ah yónnee ñooy nit waaye nag gaa yi dëkkate yoo ab dil lañ tegoon dañoo bëggoon a rey leen saaba yonent bay saa saam wal iyaadu billah waaw fa aradu lahum ñu daal di leen gaaral fa qataluuhum qabla an yablughu al makaan laata ñuy àgg jottali li nga xam ne mooy ñoom liñ leen woowe gaa yi daal di leen daal di leen dogaale daal di leen faat waaw akbar léegi nag biñ leen faatee fa léegi nag bañ leen di faat lañ wax lii nekkul dañ leen faat ba pare après eh, waaw ba waaw biñ leen faatee ba pare waaw biñ leen faatee ba pare la <laughs> waaw waaw biñ leen faatee ñu am taraanga gi leen seen boroom fegal ñu ne allahumma e borom bi tabaaraka wa taala ñu ne allahumma ee eh, suñu borom balligh anna nabiyyana ay biñ gisee teraanga yi leen borom bi defal bi ñu faatoo noonu ñu ne ay suñu borom balligh waaye jottalil ñu anna jottalil ñu nabiyyana suñu yonent mi alayhi salaam anna ke ni ñun de qad laqiinaaka daje nañoo ak yow de faradina anka gërëm nañ lépp loo ñu defal wa radita anna te yow gërëm nga ñu waaw qaala nee na wa ata rajulun harama léegi nag biñ leen di rey ñii dañ leen rey woon ñeen na ci ñoom mu ne benn waaye daa dikkal xaram muy nijaay Seydina Anas bi radiyallahu anhu moom lañ njëkk a faat keroog muy xaala Anas di nijaay naa Anas radiyallahu anhu min xalfi ci gannaawam da koo bett fekk mu taxaw di wax gaa yi def ko siiñ def siiñ kenn ci ñoom mbooloo lañ woon kenn jóge ne daal di koy bett gannaaw daal di koy jam fa ta'anahu bi rumhin jël benn xëy daal di koy jam ci gannaaw hatta anfada mooy ba da koo jam ba feet ba xeej bi fëll waaw fa qaala xaram saydna xaram mi nga xam ne mooy nijaay saydna anas mi ñu jam nag radiyallahu anhu ma mu ne fuztu wa rabbil kaaba waa ji da koo jam rek mu ne fuztu waay gañe naa am na gañaay wa rabbil kaaba waat naa ko ci borom kaaba gi muy borom bi tabaraka wa taala fa qaala rasulullah léegi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam wax li ashaabihi wax sahabaami radiyallahu anhum ñi nga xamante ne ah, borom bi saydna jibril xamal ko li xew te ne ah Euh, comme niñ bëggoon seen borom jottali leen yeneen tuwaay saa saam leen saa di leen ko yëgal na inna ixwanakum qad qutilu wa innahum qaalu na inna dëgg-dëgg ixwanakum seen mbokk yi de euh, euh, qad qutilu faat nañ leen wa innahum te dëgg ñoom qaalu nee nañ allahumma yi borom baye suñu borom balli anna nabiyana jottalil suñu yonent alayhi salatu wasalaam anna kene ñun qad dëgg-dëgg daje nañu yow fa radinanka ñu daldi gërëm ñu ñu defal wa radita anna te gërëm ngañu hadis bi mu ne muttafaqun alayhi hadis bi imaamul Buxaari imaam Muslim moo ko solo mu wa hada lii nag Muslim mooy kàddu al imaamu Muslim Abul Husayn radiyallahu taala anil kon léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne déedéet xadiis bi seen sëriñ al imaamu Ahmad solo na ko waaye na noonu ñoo kutubu sitta eh, ñu bari ci ñoom daal dinañ koy solo xadiis la bu eh, al imaamu Abu Daawuda daal dina koy solo eh, na ko noonu al imaamu ati an-Nasaa'i ak ibnu Maaja rahmatullahi ala al ñoom ñëpp daal dinañ ko solo léegi léegi bon après nañ def taxrij bi après bon wax ñoom niñ ko solowe après ñu xool xew-xew bi moo doon benn xew-xew ci dundu yonent bay saa saa ak sahaaba mi radiyallahu kon al imam dana hada lafdu muslim waaye bon niñ jëkk ko xool sëriñam dal imaamu al-Bukhari rahimahullah indi na ko ci bërëb yu bari kitaabul jihaadi wa siyar baabu man yunkabu fi sabilillah kitaabul jihaadi wa siyar baabu fadli qawlillahi ta'ala wala tahsabanna alladhina qutiluu fi sabilillahi amwaatan kitaabul jihaadi wa siyar baabul awn bil madad ak yeneen ak kitaabul maghaazi après nag mu wax nag lan la boob moo doon ban xare mën di fii waaye boobu dafa tudd yeneen yoo xamante ne nii baabu ghazwati ar-Raji' wa Ri'l wa Zakwaan wa Bi'r lii nag mooy xew-xew Bi'r Ma'una voilà <laughs> allahu akbar ça rappelle des choses waaw te deux mille quinze fin deux mille jàpp seize ci lañ ko defoon ci siira bi de allahu akbar juste après Uhud xew-xew ya xewoon Uhud ginnaaw Uhud Hamra'ul Asadi après yooyu dinañ gis léegi l'imam Ibnu Ishaaq ah, imaamu ahli siyar wal maghaazi di wax kon al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala buñ jëlee kitaabul jihaad wa siyar baab man yunkab fi sabiilillah mu ne haddasanaa Hafs ibnu Umar al-Hawdi mu ne nettan suñu sëriñ di Hafs ibnu Umar al-Hawdi mooy Hafs ibn Umar ibn al-Harith ibn Sakhbara al-Azdi an-Namari Abu Hafs al-Hawdi al-Basri ad-Dari al-Hafiz rahimahullah génn àddina 225 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hammam mu ne ki leen nettali mooy Hammam di Hammam ibn Yahya ibn Dinar Abu Abdillah ibn Abu Bakr al-Basri rahimahullah ash-Shaybani génn àddina 163 di wuute wu ci am ko an Ishaq mu jëloon ko Isxaaq Isxaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha Zayd ibn Sahl ansaari an-Najjaari radiyallahu ta'ala an ali Abi Talha génn àddina 130 am na wuute tamit an Anas moo ko jëlee ci Anas Anas kii wam la woon euh, euh, baay ci xam la woon voilà frère Abdallah mooy xale boobu juddu woon liir bu juddu woon Seydina Anas yóbbu ko Yonent bi sallallahu alayhi mu defal ko tahniid na ko ndax yoraale ngay tànnar mu ne waaw mu yéyal ko ko daal di koy liir bi defal ko ko ci gémmiñ gi tudde ko abdallah voilà doomu abu talha ak yaayu saydna anas bi yaay ummu sulaymin radiyallahu anhu mooy mooy papaay ishaq bi ishaq kon saydna anas baay te xam la grand frère u baayam la ñoo moo papaam ñoo bokkoon yaay waaye bokkuñoon ñoo bokkoon nday waaye bokkuñoon baay mu yaani ishaq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 annabi sallallahu alayhi wa sallam aqwaman min bani sulaym voilà ila bani amir fi sab'ina nii la ko imaamul Buxaari indi mu ne yonente mi alayhi salaatu salaam dafa yónni ay ay ay ay nit mooy qurra yi lay wax ci euh, aqwaman min ila bani amir fi sab'ina falamma qadimu lahum bi ñu ñëwee nag qaala lahum xaali ataqaddamuhum bi ñu ñëwee àgg foofu sama nijaay di xaraam ne leen bàyyi leen ma jiitu waaw fa in bu ñu ma am ni bu buñ ma sécuriser hatta uballighahum an rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ba ni ma leen di jottale xabaaru yonent bi alayhi salaam bataaxalam ak li ñu tax a jóg mooy woo leen ci diina wa illaa kuntum minni qari kuntum minni qariba waaw bu ko defee yéen na ngeen ma jege waaye na ngeen sori noo xam ne bu dara amee ngeen xool na ngeen di wërëcce fa taqaddama léegi nag mu jiitu fa am manuuxu gaa yi ak ak ak sërëx lañ tegoon ab piège ñu daal di koy jàmmal ah léegi nag ñeneen ñi ñëw jàpp nañ ah kon nag ça va fa baynama yuhaddithu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam id awma'u ila rajulin minhum fa ta'anahu fa anfadha bi mu leen di nettali di leen wax li nga xam ne mooy lislaam ak yi ci mbiru yeneen sallallahu alayhi wasallam ak nan la ñuy jóge ci diini jéeg yooyu ak yooyu léegi seen chef te dinañ ko gis léegi mooy Abu Tufayl le grand kaccoor de tous les temps laa wax moo yées barak ci borom barak ci borom bi laa wax moo yées de waaw moom moo yées nit ñu nga amirum nu Tufayl waaw moo gën a yées waaye yàlla baax na quoi borom bi daal dina koy gàcceel wàcceel na ko léegi euh, moom moo def signe benn waay ci gaayam yi ah léegi waa ji fa ta'anahu daal di jam ni jaay Seydina Anas di xaram jam ko xeej bi ba ni mu génn ci gannaaw comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon sànk waaw akbar fa anfadahu fa qaala allahu akbar sama nijaay Seydina Anas nee mu ne allahu akbar yàlla kese mooy ci mag mooy ci kawe mooy ki màgg de fuztu wa rabbil kaaba texe naa wa rabbil wat naa ko ci borom kaaba bi allah summa maalu ala baqiyati ashaabihi fa qataluhum ginnaaw gi nag bi ñu rayee xaraam ñu daal di jéng nag jëm ñi def ñu daal di leen faat ñoom ñëpp illa rajulan araja sa'idal jabal bam def koo xam ne daa amoon ak laago ci tànk moom nag fexe na ba daw ba ricc ba bi qaala Hammam fa oraawu aaxar maahu muy benn lansaar yi la muy keneen gis na Hammam ne yaakaar naa ne keneen la kum àndaloon fa axbara Jibril alayhi salaatu wassalaam yonent ba Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam daal di xabaare eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahum qad laqu rabbahum fa radiya anhum wa ardaahum fa kunna naqra'u mooy li ñu wax noonu alquran la loolu ay ay verset la woon ah waaw nee na dañ doon jàngi ci alquran naan an ballighu qawmana an qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana thumma nusikh waaw loolu ay aaya la woon <laughs> kene jottalil borom bi ñu ngi ñaan yéen nit ñi jottali leen samay suñuy ñoon kene ñun de daje nañu ak suñuy borom mu daal di ñuy gërëm nañ gërëm nañ lam ñu defal tamam gërëm nañ summa ginnaaw gi nusixa lool nag ah, boroom bi nga xam ne mooy saxal lu ko neex ah, ci alquran bi ci dindi lu ko neex mu daal di koy far na saxal njàng bi fa daa alayhim yonent bay saasaam ñaan seen kaw def ay kunut arbaina sabaha quarante eh, eh, suba ala ri'lin ci waa ri'l wa zakwaan ak zakwaan wa bani lihyan ak banu lihyan waxoon naa am banu lihyan karol lu ko doon tudd nay kàccoor yu mag la ñoon nag dañu newoon ñoo xam ne dañoo mobiloon waaw xam nga kàccoor boo ko doonee doo tëdd doo tëdd ci say oreiller bu baax waaw <laughs> yow moom mooy say nelaw du doy say sa fit du dal <laughs> ñoom comme que dañoo kàccooroon waa Banu Lihyan waaw yeneen ay saa saam yónnee na fa dem na ci moom dëgg-dëgg moom ci boppam ndax kàccoor te guñ ne woon mais ay nit lañ ñoo xam ne ñun nag jafe woon a saisir waaw ñu ngi woon aux aguets tout le temps daanaka bu ngeen di jege ñu naan fees ba pare ñoo dàqoon a waraate nag parce que ñoom bokk nañ ci ñu bokk daal di euh, def seen yées yi wa bani Usayya Usayya alladhina asaw allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam ñoom mooy ñoom ñépp allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam kon nii la koy imaamul Bukhari indi fi indi ko ci buntu yu bari comme niñ la ko waxe kanta lii nag nga xam ne moom la imaamul Nawawi ne wa lafzu lafzu Muslim moom ci kitaabul imaara la ko di baabu subuutil jannati li shahiid buntu li nga xam ne saxal àjjana ngir ki nga xam ne mooy shahiid bi mooy martyr bi mu ne haddasanaa Muhammad ibn Haatim mu ne nettal lañu imaam Muslim suñu sëriñ Muhammad ibn Haatim ibn Maymuun al-Baghdaadi rahimahullah abu Abdillah al-Mu'addib al-Marwazi rahimahullahu ta'ala génn àdduna 235 ci wute bu ci am qaala mu ne haddathana Affan mu ne nettal nañu Affan de Affan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Uthman al-Bahili al-Basri as-Saffar al-Baghdadi Basri Baghdadi la woon rahmatullahi alayhi eh, moom Affan génn àdduna 220 rahimahullahu ta'ala wala mu ne haddathana Hammaadun mu ne ki ñu xabaar nettali ñu mooy Hammaad di Hammaad ibn Salama ibn Dinar al-Basri rahimahullah génn àddina la 167 rahmatullahi alayhi wala mu ne akhbarana Saabitun mu ne ki ñu xabaar mooy Saabit di Saabit ibn Aslam al-Bunani Abu Muhammad al-Basri le plus grand mag taalibe Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu génn àddina 23 ci wute bu ci am rahmatullah alayhi an anasin mu jëlëj saydna anas bi ibn malik gis nañ ko sànk radiyallahu an annahu qaala jaa naasun ila après nag bu indi comme ni ko imaamu al-Hafiz an-Nawawi indi wee ci Riyad bi ni léegi ginnaaw lii e, mooy premièrement bala ñuy wax lëkkaale bi tey mooy daa am benn affaire wax naa la imaamul Bukhari ñu tudde buntu yenn wax na lan la mooy xaadisatu lii lañ naan xaadisatu bi'ru ma'una mooy xew-xew ci dundu yonent bi alayhi salaatu salaam liñ naan bi'ru ma'una bi'ru mooy teen ma'una mooy comme ñu ne teenu ndaayaan rek waaw teen turu teen bi la a benn teen boo xam ne euh, fa lañu ndëgg sërëxaloon dal di piéger saxaabaay yonent bi alayhi yi daal di koy fat loolu nag imaam Ibn Ishaq ibn Yasaar rahimahullah daal dinay rahmatan waasi'a alhamdulillah boo demee ci siiratu ibn Hishaam rahmatullah alayhima waxoon naa la ginnaaw Uhud la xew-xew yi amoon Uhud waaw ak ghazwatu Raji' ak yooyu waaye avant lii yabee sariya bu Seydina Abu Umayya ad-Damri ndax moom bokkoon na ci ñi waaw mais moom mu ko woon faat parce que euh, dinañ ñëw imaam ni sax di wax lu tax moom faatuñu ko te pourtant fii dañ ne ñëpp lañ faat ba mu des kenn koo xam ne am na riwaay bu ne kenn koo am dafa euh, euh, amoon ak laabo ci tànk daal di ricc daal di yéeg ci benn montagne léegi dinañ xool imaam ibn Isaaq wa al imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi mu ne hadithu bi'r ma'una fi safarin sanata arba'a mu ne xadiisu nettaleet bi'ru ma'una teenub ma'una kañ la xewoon fii safar ci weeru màggal li wolof yi wax sanata arba ñeenteelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al imaam ibn Hishaam mu ne qaala ibn Ishaaq mu ne al imaam ibn Ishaaq nee na rahimahullah fa aqaama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam baqiyata shawwaal wa dhul qa'da wa dhul hijja wa wallaa tilka al hajja al mushrikuuna wal muharram tumma ba'atha rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ashaaba bi'ri ma'uuna fi safar ala ra'si arba'ati ashhurin min Uhud parce que imam ne sax en fait lii da doon wax comme que day tegale successivement affaire yi mu ne yonent way saa saam ginnaaw ghazwatu Uhud ndax ghazwatu Uhud kañ la amoon ban weer weeru kori te <laughs> weeru kori la amoon dañoo woor ba pare ci weeru kori gi ci la Uhud am ghazwatu Badr kañ la amoon weeru koor weeru ramadan la mais ghazwat Uhud mooy at ma ca tegu mooy un an ak benn mois ci Badar léegi nag yonent way saa saam ginnaaw Shawwal ginnaaw Uhud mu des Medina Shawwal Zul Qaada mooy weer yi doon gis bu yàggul bi ñuy gis ashurul hurum hein ak li nga xamante ne mooy zul xijja mu ne nag ak yooyu bon comme niñ ko xamee ah la kat ñoom yéefiri ñoo doon ñoo doon chargé wu ajja mu ne nag mu muharram ak weer wi ci tegu di xarit summa ginnaaw gi ba'atha rasulullah yenente bi alai saatu salaam yebal ashaaba bi'ri ma'una waa teen ba nga xam ne ñooy ma'una mooy teen ba nga xamante ne mooy ma'una fii safar ci weeru gàmmu ala ra'si arba'ati ashurin ci kaw ñeenti weer min Uhud ginnaaw Uhud ndax Uhud wax nañ la shawwal la kon zul qaada zul hijja ah muharram eh, safar muy ñeenti weer mu ne wa kaana min hadithihim fii dañuy xool ilimam ni fa wax ngir gimnoo détailler mbiri mu ne nekk na ci ay xadiisam ak tamit nan la leen euh, yonent bay saa saam yónni noonu daa ñëw rek après ay nit gaa yi wax noonu rek mu yónni leen mu ne wa min kaana min xadiisihim kama xaddasani abi Isxaaq ibn Yasaar an al-Mughiira ibn Abdirrahmaan ibn al-Haaris ibn Hishaam mu ne nekkoon na ci seen nettali comme ni nga xam ne man ibn Isxaaq sama baay ibn Isxaaq nag ibn mooy fils de Isxaaq mais Muhammad la tuddoon Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar Ah, rahimahullah rahmatan wasi'a jàmbaar dëggale de yéexee waaw ah, moo na imaamu Shaafi'i ne woon man araada al-maghaazi fa huwa ciyaalun ala bani Ishaaq rahmatullah alayhima imaamu Shaafi'i al-Muttalibi borom ngir mu ne képp ku bëgg jàng xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam siiraay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow da nga amal njukkeel ki nga xam ne te njaboot nga bu imam ibn Ishaq parce que liñ ci liggéey daanaka ñi ko liggéey ci siira bariwul waaw boo amee koo koy gam-gam leer bariwul da wala lu jafe la waaw xanaa ñoom façon Muusa ibn Uqba gi ta moom moo leen gën a siiw même bu dee Muusa ibn Uqba ah, siiwe ci ibn Uqba rahimahullah bokk gis nañ ko fii dañ koy gis lu bari ci saxiix yi ay xadiis aman ci saxiix yi moom moo ko gën a dëgër waaye imaam ibn Ishaq it dëgër na mais moom moo ko gën a dëgër mais imaam ibn Ishaq côté siira mbirum la boroom bi gën a def barke ndax mbir yi lool la boroom mooy def barke ci njàngaleem ku mu soob dina siiwal kii ci kaw keneen même bu dee ne keneen ki moo gën a dëgër voilà loolu euh, euh, soppandiku yàlla la jaam amu ci benn pexe léegi mu ne kon bokkoon na ci seen nettali kama haddathani comme ni ma nettale abi sama baay Ishaq ibn Yasaar bi Ishaq di doomu Yasaar mooy këru xam-xam la woon waaw moo ibn Ishaq doo ibn Ishaq rahimahullah rahmatullah alayhima ah, baayam c'était un fonk la boroom xam-xamu la woon te ku dëgër la jël al Mughira ibn Abdurrahman ibn al ibn Hisham ah mu jële ci ah, Abu Bakr la gisoon nañu keroog Abu Bakr <laughs> ibn Abdurrahman ibn al du moo ne woon <laughs> damaa ànd ak sama baay man Abu Bakr boo ko ci fuqaha as-sab'a yi ànd ak sama baay di Abdurrahman après ñu dugg ci Marwan sama baay ne Marwan ah sayyidatu Aisha ga Ummu Salama de radiyallahu anha nee nañ ma yonent bi alayhi salaam da doon am janaaba ci kenn ci ñoom wala ci soxnaam yi ba pare du ko tee bu xëyee sanguwul ba pare bu xëyee rey woor Marwaan ne lan jël naa waat naa ci yàlla ci sa kaw yow Abdurrahman keni di nga dem toqal ko ci nopp Abu Abu Hurayra yi laa wax di nga dem wax ko ko de <laughs> waaw ne ko jëlal sama fas sama jëleen bi nga xam ne mu ngi ci muy le le le gëléen de du gouverneur convoi gouverneur <laughs> <laughs> yow bu gouverneur ngay yéeg dem ba Aqiq fee ca Dal Xulayfa miiqaatu waa ahlil Madina foofu mu nga foofee ci benn suufa moom Abu Hurayra benn toolam fekk ko fa nga waxal ma ko nga wax ko lii mu déggu <laughs> kooku frère kii def al-Mughira Abu Bakr frère am la ñëpp di doomi Abdurrahman Abdurrahman di doomi grand frère Abu Jahlin bi di al-Harith ibn Hisham <laughs> xaaral ni sa moom <laughs> non yàllaa ko yàlla ku mu bëggee gindi mooy gindee bépp tojaange bu Abu Jahl doon def daanaka da doon ànd ak moom gisoon nañ ñoo delloo woon Ayyash yi ñoo xam naa fàtte booyu bay eh, waaru quoi ah. Ayyash ibn mi nga xam ne keroog bi Seydina Omar di gàddaay waxoon naa Seydina Omar fenn la gàddaay wul génne jaaseer ne waa Makka ay ku bëgg sa yaay ténj la loolu amul voilà waaw yooyu moom taxawul <laughs> daa laqatu nit ñépp waaw nang ma topp say doom say doom nekk ay ay jirim nang ma topp déedéet dafa laqatu comme ñépp moom ak Ayaas ak Hisham